سورة الدخان مثال فقط يقول إنها إنها كاشفة عذاب الله مثير بين المثلين يقول إنها إنها كاشفة عذاب الله وهي لا يهم مدينة وجه لدفت سارية مكة وجه وهي من فعل الدخان ست جوال دولة أو صفن كجرم نار أو صفن كجرم نار وقم صفن كجرم نار في كافر بسم الله الرحمن الرحيم وقم صفن كجرم نار وقم صفن كجرم نار وينذر الذين ظلموا فإنهم لا يعلمون ما من بعد الجنة من في جهنم والكتاب الجنة مع القرآن المبين جرى أبي بن البدر جنة جاء القرآن من الأمر دخل بلا هرائي شعرا إنا نكلم أنفرنا وكأنكو في ليلة تجد مباركة تجد مباركة جنة القرآن بلا وكأنكو تجد مباركة mooy guddi laylatul qadr loolu la wér am na suñu suñu waxee suñu incha allah waaye loolu wéru de te alxuraan la dina ko def dina ne que bu naan ne que nu mu jëlee doole waaye yaa ci guddi googu mu fekk la day safare ku lu am dañ ci nëb mbir ak mu dul karame rek ci guddi googu lépp lépp mbir mu ngi karame ci la ko yàlla dogal de am na mbir mu mbir mu ngi safare mu ne lu naatu ko ñu naan ne que ku naan ne que mu nëb ci yéen yéen yéen yéen sallallahu alayhi wa sallam jël na ci téere bi wane na màggaay téere bi nag ci kanam yu bari buñ ciy jël loolu ca kanam ne téere bi lu màgg la war ci taal mu bind mu melal kay dam ne téere bi jural xalaal xaram la loolu wane na kay na téere bi lu màgg ci barabam dana màgg ci jamonoom mu ne ñu ko ci guddi laylatul qadr ci nga xam ne moo gën a màgg ci guddi yi xayrun min alfi shahrin ci wan weer ci weeru koor ci nga xam ne mooy shahru ramadaan dañuy sajeer Qur'aan ci weer yi gën ci guddi yi gën ci ko wàcce yi gën du yàlla ci boppam mu mel say nit yi biral dëgg la loolu yëpp wane na magaayu téere bi téere koor la <coughs> na Tawreet yëpp na téere Ibrahima yi ci dëkk koor Tawreet yëpp juróom dañu fan ci weeru koor Injiil ci fukki fan ak ñaar ci weeru koor Sabuur fukki fan ak ñaar ci weeru koor Linjiil ci koor alquran ci ñaar fukk ak ñeent moom it ci weeru koor de benn waaye ne Ibn Abbas lu tax yàlla di wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadri sa alquran ci weer yëpp lañ ko wàcce ci diiram ñaar fukk ak ñett mu ne ko suma deewoon te laaj la loolu ba ma tontu la ko yow da nga xalaku ndax da nga da nga fendoo alquran alquran lépp wàcce nañ ko mu jóge ci lawil mahfuus dañu ci asamaan su jóge fii loolu ci weeru koor la ci guddi laylatul qadar guddi ñi tam ñenant gannaaw gannaaw lañ koy wàcce def gannaaw def ca mbaa yu yindoo fi waaw ci weeru nekk jamono ji nekk ba mu wàcc guddi def ñaar fukki at ak ñett fukki at ak ñett ci Makka ak fukki at ci Madina loolu ci dem wàcce alxuraan wàcc na ñaari yoon wàcc jëri ci lañ maa foo moo moo jago guddi laylatul qadar ci weeru koor gannaaw ga nag ci baykat yi ci ci asamaan si jëkk bi bala ko yàlla denc Jibril di ko wàcce lëf gannaaw lëf ba mu wàcc ci ñaar fukki at yooyu ak ñett moo tax guddi gi yàlla wax ne ci la wàcc alquran tudde ko laylatul barakatun du dara mooy guddi laylatul qadar te laay yaa ko wax moo ne inna anzalnahu fi laylatul qadri te laylatul qadri itam ci weeru koor rek la jàngoo ndax alquran moo wax ne alquran ci weeru koor la wàcc شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى تم ليلة القدر mi ngi def ci xeetu yëpp ba dina jeex waaye nag mu ne jenn guddi la cee te ci weeru koor lay doon yonent ne sàkku leen ko ci fukki yu mujj nga xam ne juróom-ñeenti fan la ak bu ñu amee nit ak ñett nga xam ne juróom-ñaari fan la ak bu ñu amee waa nit yi ak juróom xam ne juróoma de yufraqu na fa fa lekk lu am lépp mbir hakim mu dul karañe lépp mbir mu yàlla wàcce ci asma ci ay wërsëg ay ay digg jeex ba baax may jeex lépp lan ko fa rajo bi digoore am ram mbir mu ne mbir mi naan di natt ci ko dum dinaa naka nu ku naan naka nu murti ne di wër yooyu de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko jëppoon ci yonent de rahmatan mbir mu yor maa ne mi rahmatu ko ko borom fa inna wa naka moom moom sa ñoo aji dëgg la mu seen wax alaa di moom di aji xam de yàlla yónni yonent yàlla Muhammad moo yónni yonent ko jëppoon ci mbaaxam ak yërmande teraanga la ci doomi aadama yi yàlla yónni ci ñoom ay yonent xéewal la ci ñoom yërmal la ci ñoom xéewal boobu sant ko war na sant ko mooy lan gëm yonent yi topp seen diine yi rek wedd xéewal boobu moo di lan mooy wedd yonent yi bañ a topp seen digal de rabbu samaawaati yàlla mooy borom asamaan juróom yaar wala bee suuf juróom yaar wa maa baynahumaa nekk diggante seen in kuntum dem nekk ngeen woote ne di woy xoolu ne moom moom asamaan ak suuf kon mooy lii yàlla moom la ko laajoo sa doole ah yàlla dégg nga mooy jàmm ci dëkk yi daa war ndare moom yéen ñii dana mu dundal ku mu ne ma dundal wala ministre dana mu ray ku mu ne ma ray rabbukum mooy borom seen wa rabbu abaayikum tey borom ay baay seen la way yéen a doon jëkk de bar ba yow ñoom ci fekk ni way nekk nañ ci ci ci dëkk yàlla war nañ moom la ñu ko am rek ñoom daal ci kër yi dëkk yi ñu lay fay yéen a doon yàlla dana ci ñaareel ak yàlla ah ay ay fay yéen a doon ñun duñu dem ne allahumma inni alayhim bi sab'in ka sab'i yusuf yàlla yàlla na ma dimbale ci ñun Makka ba wàcce ci ñoom juróom-ñaari ati d'accord yu mel ni juróom-ñaari ati d'accord yi amoon ci jamono Yusuf la sama mbokk rek yàlla daldi te taw bi nag ñoom juróom-ñaari at tawul ñu kii fa kii fa kii ba nga xam ne lekk nañ ba lekk seen xaj ya buur ne fa sax ñu ne di kul yow ma taati kees ba dana gis kees sama waa xam maanaam di ko xaar ñu farat moom bi ñu ngi gaa yi gis dee yeneen suñu yàlla maa ngi leen di indi suñ boo xam ne ñoom ñëpp ci ci xool dafay defe na nga faxa faxamu ci kanamam de suñ suñ nekk noonu lay def ñu suñ ba xam ne day ku taxawal sa borom rek dina ko faxa ba ñu doon foofu jëndee yow yàq faa dana mu wóor naa fa ñu ñu ne xaar ah bàyyi asaabu ñu doon la alim ñu daal di ñu tuddee ñu daal di tawat na kuñ ko. lañ war a wax nag doon fekk yeneen ci naa ko yëg ne ñu doon déggee man de. rey nga bàyyi ci bàyyi ci ci badal ci rey nga doon ci tur. yàlla ñu war a rey naam. waxee sax naa ma fi ñu ko réew. donc loolu c'est vrai que yàlla moom la. rabbana ñu ne ma rabbana yow borom sama. ci bu ñu xanaa rek ñu ala ba mu la ñu. dinaa wax ak ñu ñu lay gën leen. soo dundee ci dure. daal nga dem gën sa yeneen dugub rek. bu naa ma la wu ma tey ne te ñaareel ci kala ak jëm. waqad jaa'ahum dikkal na leen rasuulun aziizun bi ñu gën a aji bi ñu gis ñu ngi dëgg daal ñu ngi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma tawaloo ko ci ñu dëgg doon wële ko waxtaan ko wax moom la mu ko amal la mu ci dëgg doomu aadama ma ci ñu ci ñu la mu ku day ñu leen jaal Muhammad yàlla yéen ni ko ñu gën maa ngi ci yeneen bi yëpp ñu tàmal leen boobu yeneen bi amul lu ñu wax lu may naa lu xam-xam lu ñu wax doomu aadama ak boo xamal ak jinne ko jafe inaan ak ñoom kàddu ba asaay mooy nit ñi dañu tudd ji waaw tudd ji nga xam ne moom la ñu jàmbat danaa ko jiw xale leen lu ñëw waaye lu nekkul naka yéen ah yow dana way dana ngeen ci tooba de dana tudd ji ngeen ci tawa dana ko yëkkati waaye da ngeen delloo ci ci daw rek di leen di yàlla rek ah bañ jaroo nag yàlla wàllu tudd ji dana dana ji de pour parce que li ko yomb nag toujours des ba gën a ñu ci ak bàtt na ko ci al-kubra gannaaw yu mag de fas yu ci ñoom ba nga xam ne yàlla ci boppam ci réew ma ko nga jëm ci réew seen dina gën a ñu ñu gën ñu ñu tax ñu wala sa wala yi ci ñoom de mooy ban bés mooy bésu bagar de ñu ñu gën a de matu saa saa ñu ay ci ñoom juróom ñaar fukk abu jaari ñu ñu daan ci dem boobu Utba tey Seye Diop Walid ñoom ñoo jëkk ñu jaar ak Umayya ibn Xalaf Ubay ibn Ubay Ubay moom ut na wéyoon du bare juróom ñaar fukki ci ñoo xam ne ku ci nekk war naa doon buuru Makka keroog xare Badar lañ leen rey rek jàpp ci ñoom juróom ñaar fukki yoo xam ne ku ci nekk yonent bi jëriñ ca kenn lu ma yonent bi yële ko gënee Abbas ibn Abdul Muttalib baayam ci la bokkoon rek keroog yàlla leen téer boppam ak loxoom ci bu mat dara ma ne wa ma ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa keroog rek Badar juróomi junni ci malaaka ñoo war te dara ñu ko saaru Yaasin yàlla ñu ngi daw ak xalak aw xeet dawal ci malaaka jaru ko junni xaaj rek ñoo fa toll moo tax wàcc ak malaaka yi ci keroog rek Badar ma gaaw yéen rek lay wane waaye xalaat jën màkk ñëpp dafa jarul malaaka di wàcc mel na sax ay juróomi junni malaaka waaye keroog projet bi gis nañ njóobu de wala kat kattan nañ ma toog nañu xam ne moom tamit dañu xamul salaam nañu ci salaam na. wajaa aw te dikk de rasulun fi yooni ko mooy Musa kër yi mu daal di tàgg fa yàlla ne leen di ne leen am na tam bi leen di addoo jox leen di leen jëm ci naan li ma leen di laaj. te mooy gëm yàlla wala ak doo jox leen yooyu jëm ci man ñu baal daal jàmm yàlla yi te ñoom daal ñu ñëw rek ñu ne tamam réseau bi ñu leen laal ak ñu leen ñu leen di di di di di di waale rek ñu ñu la doon wóoru te ñoo leen tëbi yàlla yooyu ñoo leen itam ñoo leen jaara musaare mu dem te saa am tukki di leen waat ne leen yàlla amul yooyu rek waaw naka mu leen di laataanoo wóor mu leen réew mi. alalaay faral yàlla rek bu leen doon ci kaw yàlla ku leen bind topp leen ko te mooy nangu maa topp bu ñu yéen a tamam ah si kuma di kàlla wala si sultaan yi ko laay bu bi ñu di di di wala yaa di di daa leen ñu laay di ci la yàlla may dem ah te xam nga ne zawoon yaa ko Musa ne bare ma ma rey Musa rek képp ku ko doon ma ko rey dana ko yàlla doon jëm dee. Moussa ne wa inni naka maanaam wax ci musulmaan bi rabbi ci borom sama wala bi sama borom an tar ni bu ngeen jàmm ne may ba ma dee li ngeen ne may jàmm ba ma dee mucc sama mucc yàlla laa ko ñaan de wa illam tu'minu woon dem dëggal leen leen ci man bàkka si leen ñu dara leen ma waaye su fekkee gëmu leen ma bàyyi leen ma ak sama jàmm bu ma jéem a lor waaye gëmu leen ma ba ma fi loolu de yéen da ngeen ma rey sama yonent ba daanaka sax ñu am rafetlu boromam moom ñu am naa aw daay rek ñu de xaw ma ñu leen mujj mu nañu réewee bokkaale yàlla de buur daal di tontu ne ko fësre ba ñaanal de bari yee ci jaam sama yàlla na ko bu guddee na nga sant bari Israël yëpp yaa am ñoom la ñaan gën a misaal léeg-léeg ca guddi innakum naka yéen mu tabam na ñu topp ngeen de da ngeen dem na ngeen xam nañ ne Firawna daa leen dàq de. yonent Yàlla Muusaa ne bani Israayil yi Yàlla digal na ma naara ñaan ànd ak yéen digal na képp ku xam ne bani Israayil yaa ko dëkk nañ faral di gàtt ci buntu kër ga rek yooyu malaaka yi mën a xam ne bani Israayil yaa ko tëj te guddi rek ñu ngi ñëw yonent Yàlla Muusaa rek di génn bani Israayil yëpp génn ànd ak moom booba juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne lañ Yuusuf moo taxaloon Yaqoobu baayam ñu bàyyi ko Kanaan ca Saam ñëw dëkk bi Misra booba juróom ñaar fukk rek lañ njaboot bi rek juróom ñaar fukk yooyu loolu diggante bi mën na ñëwen di téeméeri at bu Muusaa di génnaat ak ñoom Misra nekk nañ juróom benn téeméeri junne ak juróom ñaar fukki junne ñu daal di génn Yusama ibn Nun ak Kaala ibn Yohanna ñoo gënoon a nangu yonent Yàlla Muusaa ci mu xabaare Yusama moo nekk ca bopp karaw Kaala moo nekk ca gannaaw Yusama mu jiitu ne yonent Yàlla Muusaa tës nañ ci dox boo xam ne saxaar rek dafa mën a jàllale Kaala mi ci ca gannaaw ne ko Firawna jàpp ñoom mbambari xare moo xam ne dara mënu ko tëkki Muusaa ne duñ ñu jot Yàlla nga ànd ak man daal di laaj yàlla ndigal yàlla ko dóoral sa xeet ci géej gi mu dóor xeetoo ci géej gi rek ko fàttal ci ci mbedd ak yaar di wow koŋŋ bani Israayil bu ci lañu ñaar jiit bu ne taxaw ci nga dambar bañ toogoon ñoom bani Israayil ba tollu ci digg géej gi Firawna ci xaram de ñu ne kuréel su tuut lañ kat dégg Firawna ñu tuuti lañ ndax moom bi yaa xare boo xam ne xare kàngamam yaa xam ne ku ci ne war war waayu mel ni botam mu ndawal rek jinne jinne lañ te ku ci ne ay buura lañu fa gannaaw yoo xam ne ay jinne ko topp bañ a see ci géej géej Firawna ñu ci leen dégg sax liñ def ragal mu rek tax mu def ko xalal na ma yoon sax moom ndax ndax fii xam ne nar naa man yàlla ñu ne yoon mu ne yoon wi rek ci nit ñi mu saaga rawale ñoom itam ñu daal di sóobu ca géej ga ba ñu ci yonent yàlla Musaa yi génnee ba set rek kenn desatu ci ñoom façon jëm ñu ci Firawna yëpp ñoom itam dugg nañ ba kenn desut yàlla delloo ak géej gi nag ñu doon ñoom ñëpp ñu suux rek Musaa nag ba mu jàngee géej gi te ñu ci ci Firawna yi ñoom itam aw ci yoon yi bëgg a jàll fi dafa nar wala ba ci bëgg a xàccu xetam dóoraat ko géej gi ndax mu dëpp waay moom nag buur naa ko wàcc rek albaara géej de rawan muy aju dal dafa géej dina wàcc rek man de loolu moom du ci dugg. ñoom naka ñoom jur gi ñoom lañ mu rafetlu ñu lawal de wàccal rek ñoom ñëpp dañuy laaj rawana ñu dem na yàlla dëpp géej gi ñoom ñu laaj de. kam saratoo bari na lu ñu bari mun janaa suñu jaraawam ay tool la wama yoon ak i seer dañuy daw wa suwa yoon ak i mbay wama xaaral ak i jataay kër yi ñu doon rafet. wanaa ma ñu naan teewul kaanu boobu ne ko nañu saa ci moom fàcce na ñooy teewule ñoom Firawna ñu sëñ na ñu dañu bëri ñu fa gannaaw ay tool yoo xam ne amul Misra ak mbay yoo xam ne ñoo ay magasin magasin ak seen jëfand yoo xam ne ñu daa toog ak teewul dañu daa teewul yëpp bàyyi nañu ko gannaaw dafa ay jënd ñu mu tànnal waaw maa dem doon nañu ko xaw ma yàlla nangu na ko ci ñoom ñi ko moomoon jox ko bani Israël Firawna daal di aar ko nag bokk ci wépp ba lañ ci woo bu dee sama bakkat jooy ay ñoom sama asamaan wala wala suuf te ñooñu kay ci xamal ci benn jooy ci ñuy bëri yëpp rek asamaan jooy leen suuf it jooy leen wuuteeg ku gëm yàlla ku gëm yàlla moom su dee rek asamaan suuf dañ ko jooy rek asamaan. ci ay noonu daa jaar ñu jëm ci asamaan boo xam ne dox nañu laaj ñu ne faatu na rek asamaan dafay jooy jaamoo ba tax bu mu mës a jaamu yàlla di suuf daf koy jooy su fekkee mas na aj mata kaala gi dana ko jooy Safa ak Marwa ak Arafa ñii la ñoom alak nañu fekkee jooyu leen asamaan jooyu leen suuf jooyu leen وما كانوا يكونوا منفرين به يسرد ولقد نجينا موسى من بني إسرائيل بني إسرائيل من الأحزاب ci mbugal ak muy mën di borom doole leen de yàlla musal na Muusaa yonent yàlla Muusaa ay musal ya musal na leen ca mbugal mu doxa di nga xam ne moo dal moo leen daloon de moo xi rey kañ daa rey seen doom yu góor di jaamaan seen jigéen de vraiment xeetu doole wu ne def na leen ko fexe na mucc nañ ci yooyu yëpp ñun Firawna ci Firawna mucc nañ ci Firawna rek innahu naka moom Firawna kaana nekkoon na mu maa li ngeen jaa ci tooye ñu ne mos na ci nañ ca wàññi ak ña suufee Firawna ko loolu la ko yàlla faxalal na ne indi minal muslimina daa waa bu dugub dëgg amul solo loolu la wax waaye. yàlla moom lii la wax moom de ke gën a yàq moom la doon de wala qad ikhtarnaahum tànn nan leen ñoom bani israila ala yéen a ndax xam-xam de alhaal dina ci liggéey bi jamono seen yàlla tànn na bani israila te ci kaw xam-xam xam na xeloo nañ ko bëgg na leen ci seen liggéey bi jamono de xeetu yoonu tàddu ci de ci teftalab kuntum xaala ummatin uxrijat linnaasi bon nag liggéey bi dañ ñooy ñan mooy seen liggéey bi jamono rek waa xëy na moom jox nañu leen maa dina laaj ci kaateef maa fi laaj nag la ci moom balaa woon nattu mu biir bëri aji ji dëkk yàlla jox na leen ci xéewal loo xam ne nattu bu rëy la woon de fajal leen géej ga jox leen manoog salwaa ak ya inna hawlaay naka ñu makka ji lee la yaqulun danañu wax naan yéen yéen moom dee illaa mawtatinaa ndara dee sunu luulaa gi aji jëkk ñëw naa ci waa Makka nag ñoom ñu ngi wedd yàlla ci seen loxo yonent bi alquran di wax ne dekk xamut na ku dee rek da ngay wéere waaye dekk mooy dekk mu dee dekk mooy nekkoon nañ ci loxo man yu yàlla dekkal ñu ñu delloo rek day mooy dekk waaye gannaaw buñ dee wa maanaam déet ñun du mun sa ñu dekkal gannaaw dee rek gannaaw buñ dee ba kuno ah déedéet déedéet loolu moom bu dëgg rek baatu woon ci leen jaaw ay naa ci baatu in kuntum dem na ci yan faara keneen di way dëggal su fekkee ni dëkk am na suñ bàyyi deewoon bi yàgg nañ dëkk ñu gis dëkk bu dëgg dund gi ñu dund ci àdduna rek ku dee bàyyi ni sa doom rek loolu mooy dëkk buur na aw ñoom xayru ñoo gën am xaw mu tubaay na am ci tubaab moo ñoom ñoo gën am njëkk bayam ñoo gën su bamam ñu ne ab yonent la woon ñu ne waa ji la mooy buurab yaman la woon gëmoon na yonent bi te fekkewut jamono dëkkoon na Medina ngir jàng na ci téere jëkk yi ñoo yonent yonent bi di ci yonent yi te mooy sama yonent yi Medina rek daal na mu mu def gërëm Madina dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dee Diana ba teg ñu ne téeméer ak yonent ba ñëw Yatra ba mu bàyyi woon ay satam di ko donante ba yonent ba gàddaay ak ñëw Madina lañ ko ko jox mu jàng ko de waaw yërëm ñaanoo ko yërmande yàlla de wala si la ñaan ñu xam yu may nekk lañ ci jëkk de alak naam alak na leen de innahum naka ñoom kaanu ñàkk nañu mujj ñu ne di way weddi yàlla de wa maa xalaqnaa junnu samaawaati asmaan juróom yaar wala laa suñu juróom yaar wa maa baynahumaa nekk diggante seen laay dina nit ñi way force rek yàlla bind asamaan si rek rek a bind ndax ñu xamee ci kattanam kattanam xam ne ci bind bii kenn na sa kooku rek mooy rek ñu di ko jaamu rek maa xalaqnaahumaa bindul leen illaa bi laa ci dëgg man yàlla maa leen bind te bindee uma leen mooy dëgg rek maanaam dëggu naa ci bind gi ma leen bind mooy ñu fekk de sama kàttan ak sama yëngu wala ci noonu fi nekk ak saa yu gën di bëri seen laa yàlla mun a xamuñu loolu rek dina yow man fas yéene nekkat bi di ñëw fii mooy ñii xasee ne ñii xam mooy wax boo nga xam ne ci laay mooy mooy bés bu xam mooy yow man aj may nan li muy mboole yow ma laa yox nii jëf ba jëriñ ci mawlan jege ñaare am mawlan ci jege ñaare wala mawlan xarit am mawlan ci xarit mawlan bàyyi la am mawlan ci bàyyi la am mawlan doomu bàyyi am mawlan ci doomu bàyyi am mawlan doomu bàyyi sax ah yooyu yëpp mawlan dana ko firi sa am leer wala am ngeen ñoom ñu soxla ngeen ci kër ngeen buwante keroog kenn ba mawlan bi la fa jëriñ de ila ma rahima dara ka yërëm na ko laaw yàlla nag te mooy ñu gëm yàlla inna rabbaka moom buur huwa moom al-aziizu mooy daal di mën si nguuram ar-rahiim moom daal di yërëm may gëm ñële inna sajarata saqoor inna sajarata saqoor nga te mooy garab bi gën a ban ci garab yi safara saqoor garab bu weex la bu am ay gët yu ban ba amu la fi mooy ñamu bakkaar ak am na ci abi jaal Abu Jahl ibn Hisham moom la yàlla yu buggalee garabatu Saqum moom lay lekk ca safara rek bu ko saxee ñu gudd alafa yi ci biir kenn muul yi la kenn ñëpp ñëppoo la fekk ñam waa xam ne dafa dawati ñaaw ba mel ni jiibi ngoogu ñu taal ci lamp bay waaw mu jëntal ba ñëpp ñëppoo la ñu fukk moom lay mel ci bon sax bi dana mu wàññi seen jikko yi ca biir yële su ko saxee diisam bay wañax ngir tàngaayoo nga xam ne xam ni naka wañax ndox bu dee aji ñu jëlee ka leer bu baax ndox bay wañax noonu la seen jigéen wañax dara ngir tàngaayoo ñam bu bon woowu rek toujours jàpp leen ko moom Abu Jahl ñuy saaf faatulu ci leen ko ilaa sawaay jahim ba jëndi di jahim de yàlla na jàppal leen maa di jaar te nag ko juróom ñaar fukk ak junni ji malaayka koy jëkkante bu ne daal kàlla daal bu guddee juróom ñaar bu toog guddee ci rek xasab ñu daal di ko jàpp rek yaa ngi ko ñoom malaaka yooyu mu ne wasal ngeen ma ko nag ba ca digg safara mu amu jaar su ma sumboo tapp sotti leen faw xalaat yi ca kaw boppam ba yaa saa bi xam yi waaye ci mbugalam ndoxam ji duma de fànq leen ci ndoxam safara bi nga xam ne moo gën a tàng sax safara bi fànq leen sotti ma ci boppam amu jaar yi muy saam ñu def ko loolu nag tanaa ko fukki mosal mosal loolu nag dina ka naka yow arta yow alaasiisu yaa yin cadde alkarimu yaa yi cadde de moo laa def yonante waa de muy naa maa bayna laabata yaa asami nii diggante yaa rebbe nii makka doom ji cadde man ji duufi de yàlla ne safara soosu nag mosal tàngaay boobu nag yow mu tedd bi dinaa sax nag ne ma tontu mooy xëy na ñu nekkoon tam ko doon doon picc bi ci moom rek dinañ jël nañ seen lool waaye itam mu tàggat na ko way ragal ni yàlla fii mu xam ne way nekk dañ ciy jot a am yi way loolu mbugal de am naa ko ragal yàlla na yàlla ñu ci yàlla boole yàlla naa leen yóbbu ci jotaay yoo xam ne am nañ ko la mbugal du saa si gannaaw si way nekk dañ ciy doore waaw waaye dañoo ci seetlu de yàlla ba sonal dinañu wax ba mu tudd si ari rek du tàll. xale yu sew way sabra gannaaw xale yu tonde dañuy jiidoo jiidoo xale yu joo xam ne ñu nooy la waaw mooy seen biir di ñu laaj ñu toj xale yu joo xam ne ñu toll nag mooy jëkkatoo nga xam ne dañu jiidoo jiidoo de te dañuy jiidoo seen biir sabra ak moom te saa yu bëre jiitu na ko noonu la de te xaw ma naa kan dañ ci loolu leen di wóor yi ci wéy yaa xëy ñu di wéy yi dëgg yàlla wutal leen jabar yoo xam ne jigéen ñu rafet ñu rëy ay bëdd mooy jigéen wóor ñeen ñële yadoona darañu hoo fi aa ci aljanna ci kulli saate añu ci des koyte am ñu ngi ñu way hoore koyte fu seen kan dañu rek fu ali teew ñu seen kanam laa yasoo koona mot ci fi aa ci aljanna al mawta dee te aljanna moom kenn dootu fa dee nelaw sax kenn du fa nelaw teewu rek ilal mawta ta dara dee kan du laa gari aji yëkkëre dee kañ deewan ci àdduna rek mu oo rek ñu mos a dee waaye nan dootuñ dee dee fa faw rek oo xeewum musal na leen yàlla asaaba jëyim mbugalam jëyim fasan bi ñu gëneel dina bi gëstu doon borom la de zalika loolu moom mooy foofu moom it xalaat yu mu gën a aji màgg. xëy na maa sar naa naka jàppandal nañ ko moom alquran di ko di ko bindal ba mu ne yàlla yàlla par sax it di kuréel xalaat ko innahum naka ñoom mu topp mën na leen indi ku la ñu nga xaaral ko sore kuréel sax ñu naan Muhammad léegi mu xaaral ko naka waaye te xaaral ko xool rek waaw mu mucc ci waaye